A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani alaa sayyidinaa rasuulillaah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Ammaa ba'du fayaquulu rabbu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil Israa. di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa in kaaduu layastafizzuunaka minal ardi liyuxrijuuka minhaa wa idan laa yalbathuuna xilaafaka illaa qaliilaa suñu boroom azza wa jalla di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy juróom-ñaar fukk ak juróom benn muy wax ba léegi ci li nga xamante ne mooy li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim laaye bi mu ngi wax kuffaaru Quraysh ni ñoom lay wax am na nag lenn ci mufassiruuna yu ñuy nettali di ko jële ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma ak lenn ci taalibeem yi kene fii nii mooy laaye bi Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam yahuud yoo yële lay wax ne laaye bii yahuudu Medina yi wax waaye loolu boo seetloo ba ñuy tàmbali saar bi nii waxoon nañ la ne am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne woon saar bi dëgg la makkiya la mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima la wàcc waaye am na laaya yoo xamante ne nii madina la wàcc don bokk na ci bii nii waaye loolu ko mel ni al imaamu abu abdillah al qurtubi rahmatullahi alayhi ak al imaamu imaaduddin alxaafiz ibn kathir rahmatullahi alayhima ku nekk ci ñoom dàq nga wax jooju ne loolu moom gënu la dëgër moom li gën a dëgër mooy ne lii nii makka la waa makka di yéeféru quraysh yi lay wax de moo kon ana lan la laaya bi da wax suñu boroom na kaadu tuutee des rek gis nga yéefiru màkke yi la yastafizunaka minal ard ñu daldi di lay xatal ci suuf si pousser la daal ngir lan li yuxrijuka minha ngir ñu daal di lay génne ci suufus màkk sii nii zaadaha allahu sharafa suñu boroom ne cay bu ñu ko defoon wa idan tabu boobaa laa yalbasuuna doonuñu woon sax xilaafaka sa ginnaaw illaa qalila mooy buñ la pousser mu doon ñoom ñoo la jàpp expulser la jàpp la génn la de toute façon ñoom duñu fi yàgg lu dul ma mbugal maaye nga yéefaru Quraysh yi début bi dañoo foogoon ne affaire boobu da doon dox mooy keroog bi ñu dajee fi nga xam ne mooy daaru nadwa foog naa ne loolu tuddoon nañ ko fi waaw bi ñuy gis ci suuratu Yaasiin voilà loolu doon nañ ko bi nga xam ne ci lañ doon joxe seen xalaatu diabolique yooyu le xalaatu shaytaane yooyu la nga xam ne moom lañ yoroon ba Abu Jahl daal di joxe xalaat bi gën yées ba pare Iblis ne ko man d'accord naa ci boobu paaboo boo bële Iblis mi soppeekoon benn paa bu jóge woon Najd dégg paa Quraysh yi dañuy daje ngir wax mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax kat ñu bari ci taalibeem yi ñu ngi génn di dem dëkk buñ naan Yasrib boobu moo doon Medina après te loolu ah nañ moom mu ngi ci suñu biir léegi nañu daje muy asemu ne yoo xam ne muy extraordinaire de réunion extraordinaire de na gaa yépp daje kilifaay Quraysh yi bu kenn manqué de loolu assemblée de haute de haute importance la de loolu moom te huis clos gu garaaw lay doon paaya daje nag bañ dajee Iblis daal di ñëw soppale ko benn paa bu dëkk naj comme ni nga xam ne noonu la ko Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma nettalee ñëw gaay na ko hé yow mii yow xamuñu la foo dëkk fan nga jóge mu ne naj gaay na ko bon mu ne benn man nag mag laa boo xam ne damaa romb daal bu amee xalaat dégg ñu ne da ngeen a daje ngir daal nu ngeen di faagaagale suñu noon bii nga xam ne ñoo ko bokk bokk ma ne naa fi fekk daal naa fekk xool yan pexe la ñuy joxe Iblis ñëw ku joxe benn xalaat rek paa bi ne la hé yéen xam ngeen ne lañ ko génne mu ne leen mo yéen loolu xalaat la ngeen génne ko kii bu ngeen ko fi génnee yow am na nit ñi ak làmmiñam bu neex bu demee dina convaincre ñeneen ñi ah. fam dem da leen di woo ci diineem ji muy woote nee naa yéey bu ko defee gars yi topp ko nag am doole te gis nga bu ñu amee doole fu ñu jëm mais fii la ñuy ñëw màkkat dal seen kaw nangu mbir mi loolu du xalaat fay da nag seet leen beneen xalaat gars yi beneen waay jógaat ñun daal li ñu gis mooy nañu ko tëj. mooy daal di koy tëj ci benn néeg boo xam ne dootul génn gaay mu ne leen moo loolu moom du xalaat de maa lakum maa hada lakum bi ra'i xam ngeen ne lii moom wax dëgg yàlla man nag na woon naa leen lool waaye lii du xalaat de bu ngeen ko tëjee fii gis nga waxam ju neex ji suufu porte bi bunt bi lay jaar ba nit ñi te gis nga xar gaayam ya mu ànd ya ko gëm jot a dem dañ fa ñu nekk dañ fay am doole ñëw ne dañ koy génne si fi ngeen ko tëj ba pare ànd ak ñooña fekk convaincre nañ leen kon Jahlin daal di jóg ne man daal gis naa ne benn xalaat boo xamante ne nii suñu discussion bi suñu waxtaan bi boobu ba léegi gisaguma mu toq ci xelu man mii nag di abul xakami di abul jë abu jëhlin man nag mbir mi ñëw na sama xel de gars yi ne ko moo abul xakam ndax noonu la ko waa Makka doon wooy abul xakam la mooy le père de de de la sagesse léegi nag loolu lañ ko doon woowe yonent mi alayhi moo ko tudde moo tax mer da doon mer buñ <laughs> ko abu jëhlin mu mer kan kuñ naan père de la yow yaay bàyyi ñu am xel la nga xam ne mooy xalaat yu rafet yi boroom wax yu kii yi ñu tudde la bàyyi ñi réer <laughs> looloo tax nag mu doon mer léegi mu ne man daal gis naa fi xalaat boo xam ne ba léegi toqagul seen ci ci xelu gaa yi de ñu ne ko ban mu ne ñun daal dañuy ut ci tribu bu nekk mooy waaso wu nekk ci waaso Quraysh de ñu jox leen ku nekk jaasi jeune bu am doole ñu jox leen jaasi bàyyi ko ba muy nelaw nag ñu dem dóorandoo ko ko fa ko benn yoon ko defee waa Banu Hashim gis nga mooy fii mu bokk nii mooy mooy mbokkam yi nii ci waa Quraysh waaso waa Banu Hashim gis nga mënuñoo xeex ak ñun ñépp ñu ci des waa Quraysh na dégg nga nag fii des ah mooy ñu laaj ñu diya nañu ay woon gën di leen ndàmpaay yi ñu jox leen ko te bu boobaa dina yomb bu ñu dajalee iblis kontaan ne ar-ra'yu maa qaala rajul ne ah xalaat baa ngi nii de paa boobu ne ah xalaat bi nag. mooy bi fi waa ji joxe waaye iblis bu waxoon dëgg dëgg dëgg paa boobu danaan alqawlu maa qaala iblis axi min al insi voilà loolu la waroon a wax daa waroon a wax moom bu dëgg woon danaan wax ji mooy bi iblis mii nga xam ne moom man naa iblisu jinne yi moom moo iblisu nit ñi muy abu jahlin mii loolu la waroon a wax léegi nag mooy loolu noonu xam nga kon waa Makka lii nii ab jamono la woon lañ bëggoon ne nañ fexe di faire na tour ngir bundu xataal yonent bi saa saa mu génn màkka ndax foog na bu génnoon foofu léegi ñoom dañuy clean daal dañuy nekk ñoo xam ne dañuy dañuy lu leen neex def kenn dootu leen wax yéen seen xërëm yi ngeen di jaamu baaxul. waaye bi ñu defee te loolu mooy ci dernier tournant bi mooy bi yonent bi saa saa di waaj a gàddaay ci lañ bàyyi xalaat bii nii sinon xalaat nii dañ ko amoon mooy nañ leen fexe bundu xataal bañ génn fi. te loolu am na lu leen ci daloon bi hijratul Habasha ca cinquième année ba ci jigi bi ñu bi ñu yónnee yonent bi alayhi salaatu salaam ba ñu ko defee fexe ba am ñu dem yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon leen saxaaba yi ne leen inna bil Habashati malika laa yuzlamu indahu ahad ne leen fële da ci Éthiopie muy fële di Abyssinie am na fa buur boo xam ne du ñu toñ kenn fa moom yéen ñi néew doole ci sama saxaaba yi ñu leen di daal di leen xoñoñal ci dëkk bi fii di Makka zaada Allahu sharafa dem leen foofu gaa yi demoon fa nag Quraysh après mbir mi dañ cee jëlee rëccu ndax dañoo dem de fa foogoon ne mooy seen émissaire yooyu rek ñu yónnoon ñoom Amr ibn al ak ñoom Umaara léegi nag foog ne dañuy dem comme que Amr ibn al-As xaritu buur bi la woon te loolu gisoon nañ bi ñuy gis suuratu Seydina Seydatuna Maryam alayhi salaam waxoon nañ ci dara bi Seydina Jaafar ibnu Abi Taalib radiyallahu anhu defoon discours am boobale mooy bu ñëw indi fa cadeau yi di jaay mooy loolu après waa Makka dañu ne hé lii de problème la bu tax nañ leen a indiwaat tax xam nañ ne hii problème am na fële ñu dem surtout Éthiopie non foofu bés bu ñu convaincre buur bi Éthiopie ñun màkk ñooñ dañuy faagaagal mu jeex léegi nag ñu échoué woon mais teewu leen xam nga rek yéeféer mooy mooy xeetu mooy mooy liy jikko yéeféer bii yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne ab dëkk daal buñ seet buñ nee ci dëkk képp koo xam ne ngay xalaat lu wuteeg ñoom li ñuy njëkk xalaat mooy nañ ko expulser dëkk bi waaw ñuy ut ay loi nañ ko expulser daq ko daal di koy def apatride bu dee ko am koo xam ne maam nañ ne mënuñoo nanguy kayitam ndax tubaab la ni ñoom ñu naan nañ ko def apatride nañ fexe daal dootul am këyit fen waaw di tambaambalu ci kaw suuf loolu daa mën a ne moo tax yooyu dañ cee gaaw foo gis yéeféer yi jikkoy yéeféer la de yoo xam ne lu bees la waaye lu yàgg la waa màkk ñi nag loolu la suñu borom doon wax wen kaadu kon tuutee gu des rek liyesta la yastafizuna ko ñu daal di lay xatal nag minal ard gis nga ci suuf sii di màkk li yuxrijuka minha te dara taxul nag ñu koy def ngir rek ñu génn la fi walla idam suñu boroom ne cëy bu boobaa bu ñu ko defoon xam nga laa yalbasuuna du ñu sax fii ci xilaafaka sa gannaaw boo demee bàyyi leen illaa qalila lu néew mu mbugal leen mais loolu am na parce que waa Màkka xam nga yonent bi alei saatu salaam suñu boroom a ngi ko naan sa sa dëkk ba nga xam ne allati axrajatka ba dëkk ba nga xam ne ñoom ñoo la génne kon ñoom mooy lay loolu noonu def nañ ko moo tax suñu boroom mooy wa idan laa yalbasuuna xilaafaka illaa qalila ndax képp koo xam ne yaa ko poussé du yaa ko jël yëkkati sànni mu génn dëkk bi mais yaa def la tout ba mu génn kooku dañ naan yow yaa ko génne moo tax borom bi ci yeneen aaya dane ñoom ñoo la génne gars yi alladina moo tax gisoon nañ ko ci suuratul euh, mu'minuun non suuratul hajj voilà Eh, udina lilladina yuqaataluuna udina jox nañu ndigal alladina gaa yi nga xam ne yuqaataluuna ñu ngi xeex ak ñoom di leen bunduxataal di leen duma bi annahum zulimu mooy ñu doon duma màkk kay kaw suñu borom ne dox na leen ndigal lu tax parce que dañ leen a tooñ alladina mooy ñi nga xam ne uxriju min diyaarihim dañ leen a génn ci seen dëkkuwaay ya te ñooñ kenn jiitu ci yonent bi alayhi salaatu salaam muy muhaajiruuna yi waa Makka def le tout dàq leen bañ dem mënatuñoo jaamu yàlla foofu fële ñaagi ñu daal di yuub seeni bagage lañ ci mën a yor dem seen yoon dem Madinatul Munawwara bàyyi seen alal yi foofu fële kon ñoom ñoo ko génne moo tax lii suñu boroom di wax nii am na moo tax it mais wa idan la yalbasuuna xilaafaka illaa qaliila konoonte kon buñ la mooy ne ñoom loolu lañ bëgg ngir génn la mais bu ñu ko defoon de mooy du ñu sax ci dëkk bi lu ba lu yàgg mais saxuñu fa lu yàgg Abu Jahlin mi nga xam ne moo moo joxewoon xalaat bi gën a bon mais la dee Abu Jahlin deux ans lañ ci teg Badar am gaa yi faat ko mooy moom Abul Baxtari gaa yi fa ne woon mais pas yooyu yépp ñoom Ubay ibn Xalaf gaa yooyu kaccoor yu mag yooyu Umayya ibn Xalaf Shaybat ibn Rabi'a Utbat ibn Rabi'a doomu Ah, euh, rakku euh, Utba bi muy al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a gaa yooyu yëpp fa lañ leen faagaagal moo tax yàggulu fa moo dañu faa yàgg ñii borom bi gisoon ci ñoom xam ne ñii da leen a bëgg a sowe ñoomin Abu Sufyan ak façon yooyu yële ñoomin Abu <laughs> Abdallah ibn Zibara ñooñ nga xam ne <laughs> ñoo gaa yooyu mais ñooñu borom bi da leen a bëggoon a moo tax mu far bàyyi leen fi déggandi leen fi ba ñeen ay ay ay ay ubbi màkk ñuy dóor a gëm <laughs> waaw ñooñu noonu ak ñi mel ni ñoom sinon moom mooy lii nii ñu bëggoon nii moo def nañu ko di ndax ñoo poussé ren ci ma lay génn wan ñu yem noonu wallahu ta'ala alam sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin